أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على خير خلق الله أجمعين sayyidina wa nabiyyina wa rasulina muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi ddin amma ba'du siiratu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam ci suñu jotaay bii ñu génn bi awnillahi wa fadlihi wa minnatihi eh, ñu ngi woon ci ilmul fara'id ne woon ci ilmul mawarith di ilmul irsi l'héritage en islam di li jëm ci wàllu miraas ñu ne woon ba léegi wama zilna wa nahnu ñu ngi ci wàllu xisaab bi ba léegi muy calcul yi agsi woon nañ masalatul awli wolof di ko woowe compaat yokk gi ñuy yokk aslul masala di ko yokk ngir mu mate ñi nga xam ne ñoo war ñoo war doon muy compaat waxoon nañ ne yooyu nag usulul masaa'il yi nga xam ne set lañu al muttafaqu alayha yi nga xam ne moom la boroom xam-xam yi raxmatullahi alayhim daldi dëppoo set lañu waxoon nañ la ne yooyu noonu am na ci kat yoo xam ne la ta'ulu abada mooy awlu du ko dugg mukk awlu yi muy dugg mooy ñett yi ci ñoom kat yi awlu du ci dugg mooy mënuñu ko leen di yokk di leen yokk di leen yokk mën da ne di leen yokk ne ne re ne même bu dee benn yoon sax du nekk ndax ñoom la ta'ulu abada te moom la boroom al matnu matnu rahabiya rahmatullah alayhi doon wax fa innahunna sab'atun usulu thalathatun minhunna qad ta'ulu wa ba'daha arba'atun tamamu la hawla ya'ruha wa la insilamu mu ne fa innahunna sab'atun usulu mooy usulul masaa'il loolu dafa nekk set lañu salaasatun ñetti minhunna qad ta'ulu ah awlu mën na leen a dugg mooy c'est possible du tout le temps rek foo gisee ñetti yooyu mooy day am awlu mooy dañ koy compaat di ko compaat di ci def compaat mooy di ko yaatal di ko yaatal ngir mu daj ñépp déedéet léeg-léeg lu ci ëpp sax day mat exactement day mat wa ba'daha arba'atun tamaamu laa awla ya'ruha walan hilaamu ginnaaw yooyu kaat yi ci des boo ci génnee trois yi ñoom yu mat lañ yoo xam ne awlu du ko dugg déedéet ñoom invariable lañ mooy doon deux la ñaar trois di ñett ak quatre di ñeent ak huit di juróom-ñett yi awlu du leen dugg yi awluy dugg mooy six ak boo yokkee six lu toll noonu muy douze ak boo jëlee douze yokk ci lu toll ni moom lu toll ni boppam muy vingt-quatre six la kon nga jël six yokk ci lu toll ni boppam moom six mooy juróom-benn la nga jël juróom-benn yokk ci juróom-benn yooyu lam lay jox muy fukk ñaar. kooku la kon juróom benn ak fukk ak ñaar nga jël fukk ak ñaar yokku ci lu toll ni boppam muy fukk ak ñaar muy vingt-quatre ñaar fukk ak ñeent ñii la ñii ñooy awlu ci ñii lay dugg léegi nag xam nga gisoon nañ ci jataay ba jiitu woon joxe woon nañ usulul masala bu nekk exemple yoo xam ne dam amu ci mooy awlu amu ci léegi nag ñun nag comme que ñu ngi ci awlu defoon nañ définition bi ci jataay bi weesu walillaahil hamdu wal léegi nag tey ñu war a dugg nag ci ñoom ñett yooyu nga xam ne qad ta'ulu thalathatun minhunna qad ta'ulu muy six douze ak vingt-quatre xoola euh, kaay ma wax la benn affaire boo xam ne jàpp ko ndax <laughs> fii solo waaw am na solo E, mooy gis nga yii muy al usulu athalaatha lañ leen tudde al usulu athalaatha ñooy cosaan yi nga xam ne base yi nga xam ne origine yi nga xam ne ñett lañu ñoom ñett yii nag nga xam ne ñoom eh, ñooy al al dañ leen di woowe al usulu athalathatu al aila al aila waaw al usulu athalathatu al ailatu mais comme que taabu jeex la bu bu nekk ci fin bi taabu tëju al aila waaw noonu lañ leen di woowe ñetti yi nga ne ma lool mooy la ma la mooy ñett yi nga xam ne ay cosaan lañu dañoo jóge ci ci ci set yiñ la waxoon ne ñoom ñooy origine yi ñooy ñooy bopp masala yi cosaan yi ñoom ñii dañoo bokk ñett yoo xam ne nag al aila mooy awlu mën na leen a dugg moo tax ñu tudde leen al ila waaw ndax kat des fois awlu dugg leen ah même yooyu noonu bu dee ne comme six bi mooy kon instant bi yow deux bi trois bi quatre bi ak huit bi du dama la waxoon nga defal nga def leen wërngal bu nekk ab cercle nga ne waaw maa ngi nii ubbi war naa sama affaire bi je suis au ak yow waxal maa ngi dégg ma ne la waaw kay gis nga yooyu mooy instant yi tey ñun waxuñu ci loolu du tout ñun yi ñuy wax rek mooy yi nga xam ne rubbama ta'ulu mooy amaana awlu dugg ko mooy ñoom la woowe kon al usulu thalatha al a'ila waaw ndax ñoom des fois aw lu dugg leen bu leen aw lu duggee lañ leen di woowe loolu mais bu dee bu dee matuñ nag mooy doyuñu dañ leen di woowe al usulu al thalatha an naqisa waaw mooy yi nga xam ne dañoo wàññeeku bu dee ne nag dañoo mat hein bu boobaa nag dañ leen di woowe al usulu al thalatha al adila mais léegi firil ma sa yii nii ngay wax ma ne la xool al usulu thalatha al aila wax naa la lu tax mooy kañ mooy bu raj-raj loo amee ida tazaxamatil furud wa zaadat mooy bu dee ne furud yi mooy ñi war a jël mbir mi daf leen a ëpp mooy ñoom dinañu jël dina am ñoo xam ne ci ñoom du ñu am te part yi ñu leen waroon a séddale jeex na ñu war a yokk nag mas kii aslu masala boobu yokk ko ngir ku nekk mën a am waaye loolu day am conséquence ku nekk la ngay am am ak wàññeeku ci ku ci ne bu lool xewee mooy bu raj-raj loo amee ci ashabul furud bu boobaa lañ leen di la ñuy woowee al usulu thalatha an al al al aila waaw waaye nag nga ne ma bi ci am na boo waxoon après aila loo wax ma ne naaqisa aila naaqisa aadila al usulu thalatha al aila al usulu thalatha an naaqisa al usulu thalatha al aadila ma ne la léegi bu njëkk bi aila baax na j'ai noté mooy bu dee raj-raj loo daa am baaw lu war a dugg ci ñoom ma ne la très bien nga ma léegi euh, naaqisa bi nag mooy lan euh, mooy boobu mooy lan mooy bu dee waa asxaabul furuud ci mooy ci ci yi aw luy dugg lañuy wax ñoom dañoo jël li ñuy jël ba pare waaye paar ya des mooy aslul masala des comme exemple yi ñu ci joxe woon comme bi ñu amee al ab ak al ibn ah ci siis bi ci boppu masala siis al ab suñu suñu boroom wax na ci suuratu nisa aaya onze bi que bu ne ki faatu dafa génn àddina bàyyi fi doom fali abawayhi li kulli waaxidin minhuma sudus ñaari waajuram yi ñaari baayam yi di baayam ak yaayam ku nekk ci ñoom day am un sixième moo tax kon baay ji day am un sixième li des comme que moom doom ji rek a fi nekk bu boobaa doom ji mooy asaba waaw baay fii du nekk asaba parce que étage bu nu wa moo féete kaw étage ubuwa ca suñu étage ca ca ca suñu résidence ba boo ko fàttale ko wala suñu étagère ya kon comme que un sixième la doom ji moom baaqi lay jël six bi ngay jël ida <laughs> kaana fardun waaxid fa aslu almasalati maqaamu hada maqaamu hada al fard <laughs> ida <laughs> saa yaa ngi ñëwati ci sa affaire boobu man waaw ndax dafa am solo ida kaana bu dee kenn rekk moom nekk bu far ci ñi war a donn aslul masala day nekk moom la mu taxawee muy fii six la bàyyi ñi ndax un sixième kon six bi nga xam nga dinañ ko séddale bàyyi ji jël benn doom ji jël cinq doom ju góor ji fi monsieur a bàyyi mu jël cinq loolu nag bu lool xewee loolu la ñuy woowee loolu nag lañuy ñuy woowee an-naqisa boobu lañuy wax ne a ah, mooy dafa mooy dafa wàññeeku dafa des daa am lu des waaw waaw mooy bu soxlaa ab ansib ku fi nekk koo xam day daaw moom pour li des ngir am ku ko jël mooy il faut mu nekk ansaba boobaa lañ naan ansiba voilà kon loolu lañ naan an naqisa léegi nga ne ma bu mujj bi nag ma ne la mooy al la moom mooy lan ma ne la boobu mooy bu dee ne miraas mi aslul masala mooy yooyu soit deux mooy six bi wala douze bi wala vingt bi dañ koo séddale asxaabul furuut kese ñoo jël affaire bi jeex te dalee na mat sëkk comme miraas moo xam ne ñaar kese fay doon ñaar. muy kan uxtu shaqiqa ak jëkkër ki ki eh, madame A mi faatu bu madame A faatoo bàyyi fi jëkkëram te bàyyiwu fi doom voilà te bàyyiwu fi doom dubum am ak madame monsieur A mi ko war a donn du sax xattaa doomu njaaloo wala sax kum am ak keneen bàyyiwu ko fi bu boobaa monsieur A lu muy jël day jël walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad aaya 12 suratu nisa bu boobaa bu boobaa moom un demi lay jël kanta uxtu shaqiqa bi moom la wax ca fin wu suratu nisa fa in in imru'un halaka laysa lahu walad wa lahu ukht falaha nisfu ma tarak bu benn waay faatoo laysa lahu walad amul doom wala hu waaye nag bàyyi na fi sœur boo xam ne sër bu mbokkal bàyyi kese la walla sër bu mbokkal bàyyi ak yaay bu boobaa falaha nisfu ma tarak la kooku bàyyi mooy jël li nga xam ne moitié kii madame A waxoon naa la fii monsieur ak madame ci yam kon sœuram bi mbokkal bàyyi kese wala nday ak bàyyi kooku day jël un jëkkër ji jël un demi bu dee ñoom ñaar kese koy doon jeex na loolu lañ naan al ah, usul bu boobaa aadila lañ koy woowe aadila mooy bi nga xam ne dafa dafa yemoo dañ koo séddale benn asib ah, xam nga asaba dugg fa ba pare affaire bi yem képp ci waa asxaabul furud loolu lañ naan aadila kon jàppal lool aila mooy bi ñu nekk nii war koo gis naaqisa mooy bu dee ne dafa des ba waa am waa asaba war a mën a jël adila mooy bu dee ne dafa ñoom waa asxaabul furud rek ñoom ñoo jël affaire ba yem ci képp te amul kenn ku war jël ci waa asaba kon nag yaakaar naa ne euh, man nañoo nag euh, euh, jàll nag ci li nga xamante ne nii mooy suñu affaire bi kon nañu jël exemple kon 6 bi kon 6 ñun ñu ngi ci programme 6 ak 24 yi nga xam ne ñooy al usulu thalatha al aila yi nga xam ne rubbama ta'ul amaana awlu mën na leen a dugg muy compact muy mën nañ leen di yokk léegi siis nan lañ ko yokkee man la kay léegi jëlal tableau bu bees gis nga tableau bi ma la waxoon nga defoon ko nga ne ma waaw mën ne la tableau boobu changé mooy bàyyi ko fi mu nekk te suufam nga def tableau bu bees wala nga ubbi page bu bees nga génnal ma page bu bees safha jadida waaw fal nabda insha allahu taala nga ne ma naam safha dese naa ay feuilles ah aywa ma ne bu dee tablette nga yor di excel excelal beneen beneen excel bu bees ubbil ma beneen beneen beneen beneen feuille excel page excel bu bees ma ne la nag boobaa xoola binde ko nii bindal tableau bi yëpp cette fois-ci tableau bi yëpp quatre parties nga ma koy xaajal da ngay def tableau bi nga def rëdd mais da mooy day am espace ci biir ñoom ñooy tolloo mais day am ay yoo xam ne di nga mën a bind li ma lay wax li ma la bëgg nga bind ko ci biir mooy comme yañ doon def rek ay zawju amu ainsi de suite def ñaata lañ am après après comme que fii awlu lañ nekk mooy six six bi moom defal ma ko quatre quatre cases yoo xam ne bu ci nekk six ngay bind ci moom ngay bind ci première ligne bi après nga defu bërëb bi léegi nag nga toog xaar ma léegi defal loolu euh, adunno am na cinq daqaa'iq dina la doy waaw waaw cinq secondes war na baax voilà baax na léegi kon ñu ñëw ñu commencé xoolal ñu ngi commencé ci al-awlu 6 6 bi nga xam ne moom mën nañ ko compat xam nga laajoon nga ma benn laaj ne ma mais mais dañ koy taw wi ba kañ dañ koy lii mais mais mais awlu gi mooy 6 bu ñu ko jàppee par exemple ngeen da nga koy yokk di ko yokk ba fan lay yem ma ne la awlu 6 mën nañ ko yokk mu jóge 6 dem 7 wala mu jóge 7 dem 8 wala mu jóge 6 dem 9. wala mu jóge six dem dix foofu la yem manu koo dépasser waaw moo tax ma ne def ko kat xam nga boo jógee six def bi ngay njëkk a def six da ngay def six après nga def benn flèche ci kanamu six bi bind fa set moo ne six bi dafa dem jóge ci six dem nekk sept case bi ci tegu muy deuxième bi nga def six def flèche ci kanamam def huit mooy day jóge dañ koy yokk mu jóge six ñu yokk ko ba huit case 3 bi nga defal ma 6 defal ma flèche mooy ci ci ci bi waaw boo xam ne ci 6 bi la jóge nga defal ma ci 9 mooy de kon 6 euh, dinañ ko yokk mu dem ba 9 nga la dernière bi defal ma ci 6 wi du bindoon nga defal ma ci flèche bindal ma ci nga bindal ma ci kanamam 10 bu boobaa mooy loolu mooy lan mooy ne kon 6 dinañu ko compat ba muy dem 7 compat ko mu dem 8 compat ko mu dem neuf compat ko mu dem dix dix nag du ko weesu mooy ñeenti yoon lañ ko mën a compat moo tax man la defal ma ñeenti case ñeenti compat yoo xam ne day tegaloo six sept huit neuf dix fale loolu tilka asharatun kaamila ah dix yu matango <laughs> voilà léegi nag ma ne la nag ñëwal nag ci case bu njëkk bi lan nga bind ma ne waaw 6 laa def defu flèche def 7 ci kanam ma ne la très bien masha allah allah ñu commencé léegi xoolal léegi nag ñu dugg nag ci exemple compat yi bindal ne tey madame amoo faatu bàyyi fi jëkkër te amul doom est-ce que ça c'est clair a bàyyi na fi jëkkër waaye nag madame A amul doom de waaw amul doom nii ak monsieur A mi ko war a doon waaye nii ak ku masoon a avant waaye nii doomu njaaloo sax amu ko waaw kon jëkkër lu muy am nga ne ma kook de nis fu lay am bu boobaa ma ne la foo ko teg ma ne la aayu 12 suuratu nisa walakum nisfu ma taraka azwaajukum in lam yakun lahunna walad ma ne la wax na bindal kon un ci kanamu zawj comme nañ ko doon binde zawju jëkkër walla lépp deux points nga defal ma un ci kanam nga ne def naa loolu ma ne la waaye madame bi muy génn àddina bàyyi na fi deux uxtayni shaqiqatayni ñaari sœur germaine ñaari sœur germaine ñaari sœur germaine bàyyi na fi deux sœurs germaines ma ne la ah mooy lan mooy deux sœurs germaines ma ne mooy ñaari rakkam wala magam yoo xam ne yu jigéen yoo xam ne ñoo bokk ndey ak baay ma ne la kon mu bind lan deux sœurs germaines ma ne la waaw wala bu dee lool mooy bu dee ci France bu dee ci wolof ngay wolof ngay bind ñaari rakk yu jigéen wala mag yu jigéen boo bindee mag yu jigéen wala rakk yu jigéen boo ci bind baax na bu mu ci doon du changer dara bindal ñaari mag yu jigéen yoo xam ne ñoo bokk ndey ak baay eh, bu dee lan arab ngay bindu uxta uxtayni shaqiqatayni waaw léegi ma ne la ñooñ lan lay am deux points léegi moom lan lay am ma ne kooku moom deux tiers lay am ma ne ah loolu foo ko teg ma ne la suuratu nisaa ca fin wu saar ba 176 waaw fa in kaanat ithnatayni falahuma thuluthaani mimma tarak bu dee ñaar lañu mooy ba muy wax naan in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha in lam yakun laha walad fa in kaanat ithnatayni falahuma thuluthaani mimma tarak voilà kon sulusaani lañuy am mooy deux tiers ma ne la kon bindal deux tiers ci kanamu uxtayni shaqiqatayni ma ne la bind naa deux tiers ma la léegi nag baax na ñii rek ñoo war a doon maram ah dama ah nag <laughs> léegi nag nañ dugg nag ci affaire yi nag <laughs> et ça nous une petite révision mooy xam nga li tax may ree Ah, ma si xam naa ko kay mooy foog ñu trouver affaire yi ah oui bon man léegi maa ngi ci biir ah loo foog ma ne la très bien loolu rek laa ci bëggoon boo nee ci biir rek baax na man kay li may bañ mooy nga ne ci biti saa yi xam naa ne boo nee ci biti du baax yaa ngi ci biir alhamdulilah reste ci biir ci biir moom nanga fa reste waaw zaadaka allahu xirsan wa ilma léegi nag euh, ma ne la léegi nan la ñuy ex nan lañuy ñuy trouver aslul masala cosaanu masala bi nan lañ koy trouver muy mas ala bi ana naka la ñuy def ba trouver ko ma ne la ñaata lañ am fraction bi ñaata lañ am ma ne la am nañ un ak deux tiers ma ne la léegi lan la ñuy xool ma ne damay xool bàyyi léegi maay tontu lépp yow toogal rek waaw man ngaa noppaleku même nga bu la neexee sax nga gëmmuy nelaw siestal ba keramay pare wo ah, non bàyyil rek ma xaw a dégluwaale garaawul am naa ci yow confiance lool mais damay bañ bu ma sieste tamit cours bi jaar fa jeex waa léegi yow defal waa maa ngi lay déglu nga ne ma deux demi deux lañ am ak trois laysa mutamaasi lay ni du lool nga ko doon waxe ñoom de moom yemuñu mooy deux ak trois ñaari chiffres yu bokkul la tab tadaaxul amut mooy lay saa mu tadaaxi lay ni parce que manuma am diviser benn bi ak beneen bi bu mag bi 3 bu ma ko divisé ak 2 du ma boo xam ne du am virgule kon du boobu kon boobu baaxul léegi te du tawaafuq amut parce que amul benn chiffre benn nombre boo xam ne en dehors boo xam ne bu ma ko diviser ak benn bu nekk ci ñoom ñaar mu jox ma loo xam ne du am du am damm lool amut ma ne ah kon lan moo am ma ne yu na am <laughs> saa ji nag fii mu ne baadu farad nga ah yow de genu fara farad daa mel ni moom nga tàmbali am ma ne da tabaayun la xaaral rek ma ñëw ma ne léegi tabaayun nooy def ma ne bu boobaa dañuy dar bu benn kaamilul aaxara ala fii kaamilil uxra al al al al al al al al adadil ak al al adadil fii kaamil adadil aaxar athani ma ne kon nooy def mu ne trois fois deux def mu jox ma siis siis mooy nekk sama bopp masala ma ne ko très bien ah yow yow jàmbar nga léegi kon bindal siis ca kaw comme nañ ko doon defe nga ne ma bind naa siis ma ne la léegi nag commencé siis yi kon moom ngay séddale diggante jëkkër ji ak ñaari sœur yi nga xam ne ñoom la fi madame a bàyyi te ñu bokk ndey ak bàyyi nga ne ma waaw ma ne la léegi commencé séddale nisfu moitié wu 6 comme que jëkkër moitié lay jël moitié wu 6 ñaata la ma ne 3 ma ne la kon bindal 3 ci kanamam nga ne ma bind naa 3 ci kanamu lépp di zawju wala jëkkër. léegi ma ne la ku lu de kan moo des ma ne ma ne deux sœurs ñoom lu ñuy am deux tiers ma ne la léegi ñaataa des 3 léegi séddale leen. ñoom deux tiers la ñuy am trois wa des nga ne ma ah non du baax man la lu tax du baax nga ne ma non du baax ma ne mais explique-moi rek lu tax du baax laa bëgg xam neew ma li nga wax du noon de mais damaa bëgg nga expliquer ma lu tax du baax nga ne ma mais parce que deux tiers hein parce que laa am te six mooy deux plus deux égale quatre plus deux égale six mooy ceeru deux ceeru ceeru six trois deux la mooy ñetti deux laay am ñetti deux laay am te ñuy ñaar deux ñetti deux yooyu ñaar yi lañu war a am mooy deux bu njëkk beeg deux bi ci tegu boo leen boolee muy quatre moom lañ war a am te li fi des trois la jëkkër ji bi mu jëlee six xaaju six trois mu des trois ñii nii ñaari sërëm yi war a jël quatre mais matuñ male la nag voilà loolu nag lii nag xam nga moom laa la doon wax ci jotaay bii weesu ne la awlu loolu la te joxoon naa la quelques exemples ne la affaire bi matul bi ñuy wax fi mu jógee ay Seydina Omar radiyallahu anhu ak yooyu mooy loolu la c'est c'est juste ça nag lii la mooy affaire bi ni ñu ko war a séddale en dalee na matul. ma ne kon nag fii lu ñuy def ma ne la waxoon naa la compat mooy damay ñëw dama mooy al awlu az-ziyaada dañuy yokku li nga xam ne mooy aslul mas'ala ah, dañuy yokk aslul masala dañ koy yokk nga ne ma ah kon siis bi waxoon ma ne la lan laa la waxoon nga def flèche ba nga defoon ci kanamu siis bi lan nga bindoon ci kanam ma ne set ma ne kon defal ma set gis nga fi nga bind set fi nga bind siis fi nga defoon siis muy aslul masala ci kaw def fa même flèche bu jëm beneen boor bi nga bind ci set léegi nag yow set boobu ngay départager entre jëkkër ji ak ñaari sœur ma ne la waa sept moom bu ko doonee dina mat parce que bu dee set jëkkër ji day jël trois mu des quatre quatre yi ñaari sœurs yi jël ko ma la waaw kay lii nag mooy compat gi ñu def six yokk ko bam dem ci sept parce que nii lañ mën a def ku nekk nii suñu borom wax ne kii jox leen ko un ñaar ñëli ngeen jox leen deux tiers nii rek lañ mën a def mbir mi dox kon awlu ci wàllu six a ngoog six jóge six dem sept kon dinañ ko compaat mu dem set yokk ko mu dem set exemple la ma ngoog bari nay exemple am ah, mais nañ yem ci benn bar bu ñu nekk rek parce dañu bëgg avancer mooy foog naa l'essentiel mooy nga comprendre logique bi ak démarche bi waaw exemple bi nag dañ la koy jox ngir nga gis ci lu leer lu palpable mais boo xasee comprendre règle bi ñu jox la ci exemple mooy après parce que exemple yépp mënuñ la ko limal wala nekk fi di la limal mooy mooy day gën yàgg kon jëlal benn exemple la ngoog léegi nag ma ne la kaay eh, nañu jël léegi fi muy jóge six ba léegi ñu ngi ci six bi awlu ñetti kii yi usulu salaasa ñu ngi ci six bi kon gis nañ première biñ gis mooy six mooy six ñu ko yokk ba set léegi nag kaay beneen kaas bi loo defoon ma ne six laa bindoon nga ne ma defal flèche après bind huit ci kanam ma ne la waaw kay léegi nag ci laa lay joxe misaal boo xam ne ah da ngay jóge ci six bi mooy nekk bopp masala bi mais du leen mate ñoom ñi war a doon ñu yokk ko ba huit. ma ah waaw jox ma exemple maa ngi lay déglu ma ne la ba léegi ba léegi. madame A madame A ba léegi moo faatu bàyyi fi monsieur A jëkkëram amul ak moom madame A nag masula am doom kon lu lu boo bindee époux zawju jëkkër lan ngay def deux point un demi nga ne ma ma ne la bàyyi na fi oxtu shaqiqa tey nag benn sœur germaine kese la fi bàyyi sœur bu mu bokkal nday ak bàyyi kooku lan lay am ma ne nisfu lay am ndax aaya bu mujj ba wala hu uxtun falaha nisfu ma tarak bu dee dafa bàyyi amul doom bàyyi fi sœur kooku moo am moitié li mu li mu fi bàyyi ma ne kon defal un demi mooy moitié ma ne la waaye nag bàyyi na fi yaay bàyyi na fi yaay mais nag tey bàyyi na fi yaay yaay lu muy am yaay de nga ne ma ah aay lool lool lool lool du fin bi mooy onze aay onze bi la woon fa in lam yakun lahu walad wa warisahu abawaa fa li ummu sulus bu dee nit ki dafa génn àddina ay waajuram war koo donn bu nee abawaahu nag mooy eh, obligé wul obligé il faut bàyyi ji fi bu fi baay bi newul it yaay li muy am alxuraan wax na ko mooy li ñuy seet mooy est-ce que ki faatu bàyyi na fi doom wala déet bu fi bàyyiwul doom yaay un lay jël bu dee bàyyi na fi doom yaay un sixième lay jël ah comme ni ko sa aaya bi waxoon bi jiitu bi kon sulus fa li ummi sulus nga def un tiers ne la ñii ñoo ko war a doon jëkkër sœur germaine muy sœur bu mbokkal ndey ak baay ak ki nga xamante ne nii yaayam la moom la fi madame a bàyyi léegi un demi un nga am léegi nooy régler lii ma ne la maa ngi dem ci programme bi deux beeg bi tamaasu la am mooy dañoo niroo ma ne la inda tamaasu li ñuy def ma ne benn bi lay garder sànni bi ci des ma ne la très bien waaw waaw kay bu ñu niroowee rek inda tamaasul aktafi bil adadil bil adadil waaxid wa ulgi al aaxar waaw damay yem ci benn chiffre bi sànni beneen bi ndax ñoo niroo mooy benn lañu léegi nag ma ne la kon deux bi après nga téye deux bi mooy doo ko sànni benn bi ngay téye léegi ummu mooy loo amaat ma ne cee trois laa am ndax mooy un tiers yaay ji trois ba ca suuf laa soxla ma ne la trois ak deux ma ne mooy fi ñu jóge sànk rek jarul jarul kii bu bari tabaayun moo am mooy dañoo wute ma ne la kon mooy def nga ne ma damay jël trois fois deux mu jox ma six kon six mooy nekk suñu bopp masala ma ne la bindal six ca kaw comme ne ma la waxoon nga ne ma bind naa six ma ne la léegi tas ko six boobu di boppu masala bi moom lañu war a séddale ñi war a doon muy diggante jëkkër ji sœur bi ak yaay ji léegi séddaleel six nga am de ma ne zawju lan la moom un demi am xaaju alal ji mooy kon xaaju six lay jël muy trois ma ne la bindal trois ci kanam nga ne bind naa trois ma ne la uxtu shaqiqa lu muy jël nga ne ma uxtu shaqiqa it euh, moitié lay jël mooy xaaju alal ji ma ne la bindal ko kon xaaju alal ji ñaata la ma ne six la xaaja beneen xaaj bi xaaj bi ñaata la nga ne ma trois ma ne la def na def bindal trois nga bindu trois ne mais affaire bi jeex na de ma ne lu tax nga ne ma jeex na ma ne parce que jëkkër ji moitié la jël sœur bi jël moitié ku nekk trois alal ji lépp six la suñu bopp masala six la kon jeex na ma ne la waaw kay bu bu mu la jaaxal ñu ngi ci awlu léegi dañuy xool ñaata moo mànkile yaay ji la mànkile yaay ji lañuy yokk ci bopp masala bi mooy six bii nga am ba nga ko séddalee jëkkër jël sëram muy muy rakkam wala magam bu jigéen bi bi mu fi bàyyi moom madame A daal di jël mu jeex léegi da ngay seet ka war a am te suñu borom ne jox leen ko la mu war a am lu toll noonu ngay yokk ci bopp ala bi nga am muy 6. ma ne la kon xaaral un tiers lay jël 6 un tiers u man la wax naa la ko sànq un tiers u mooy ci mooy 3 2 la 3 2 mooy de plus de plus de ñetti 2 ñooy ko ñoom ñoom ngay boole ngir ñu am 6. kon buñ la nee ñetti deux yooyu benn bi mooy kon deux ma ne kon yaay ci kanamam deux moo fa war a nekk ma ne la bindal deux léegi kon deux ngay jël yokk ko ci boppu masala bi mooy boppu masala bi lan la nga ne ma six ma ne la yokk ci deux nga ne ma six sept huit ma ne la mu ngi noonu mooy huit bi ma la waxoon nga bind ko kon boppu masala bi day toxoo compat nañ ko yokk nañ ko mu jóge ci lan mu jóge ci six hein daal di dem ci li nga xamante ni mooy huit exemple kan ah awlu gu dugg ci ko ginnaaw bi ko bi bi bi ko set dugg bi bi bi biñ ko dugalee yokk ko ba mat set gis nañ feneen foo xam ne dañ ko yokk ba mat wi léegi nag nañ jàll bi ci tegu man la kaas bi ci tegu ñaata la ñu laa la waxoon bi ma la waxee six lan laa la wax nga def ma ne flèche bi après flèche bi ngay def ci kanamam lan laa la wax nga def nga ne ma neuf nga ma waxoon ma ne la waaw kay ndax waxoon naa la awlu 6 day jóge ma dañ koy yokk mu jóge 6 dem 6 euh, euh, day jóge 6 moom dem 7 8 9 10 kon mooy deux wañu dese te yaa ngeeg moom ndax dicté naa la ko avant ñuy commencer kon 9 kon 9 kon 9 nga ne ma léegi kaay ma jox la ci exemple bindal ma zawjun bindal ma zawjun nga ne bind naa zawjun mooy madame amoo faatu daldi fiy bàyyi jëkkër di monsieur A waaye bàyyi fi yaayam waaye bàyyi fi uxtu shaqiqa muy sœur germaine benn kese benn waaye bàyyi fi oxtu boo xam ne uxtu li ab mooy sœur boo xam ne bàyyi lañ bokk waaye bàyyi fi uxtu li umm sœur boo xam ne yaay lañ bokk mooy ci gàttal en fait madame A daf fi bàyyi ñetti sœur yoo xam ne ku ci nekk bokk ak keneen ki daraja dëgg la man nga ne ma uxtu shaqiqa uxtu li umm ñoo bokk état bu bu dee bu dee ñoom parce moo tax ñoom la ñuy wax ndax ndax bàyyi jiñ bokk ma ne la gis nga uxtu lu umm xam nga waxoon naa la uxtu lu umm moom day donn sax fekk yaayam ne fi kaabu bu mel benn kaawa kii ci yooyu mooy sœur bi nga xam ne yaay kese lañ bokk kon mooy madame a bàyyi na fi ñetti rakk yu jigéen yoo xam ne ku ci nekk bokkuñu statut kenn ki moom moo ma bokk ndey ak baay keneen ki mooy ñoo bokk papa mais bokkuñ yaay keneen ki yaay kese lañ bokk mais bokkuñ papa mooy combinaison yépp la def la fi bàyyi léegi nag ma ne la nag lii ana naka lañ koy lijjantee ana naka lañ koy lijjantee nga ne ma zawju lu muy am mane la saw li muy am ma ne comme que a amu fi doom gis nañ ne doom amu fi kon moom day am un demi loolu wax nañ ko aaya bi sànq umm nag yaay lu muy am nga ne ma yaay eh, eh, eh, xaaral ma xool yaay sànq un tiers waxoon ma ne la loolu mooy kañ mane la mooy bu dee amul doom wa warisahu abawaahu fa li ummihi athuluth waaw ah léegi mais kon yaay fii moom nu muy deme mane la yaay mais lu muy am fii ma ne la yaay de fii day am lan sudus waaw day am sudus mooy un sixième ah nga ne ma léegi uxtu shaqiiqa lu muy am ma ne la uxtu shaqiiqa day am un demi nga ne ma uxtu lu ab lu muy am ma la uxtu lu ab un sixième lay am uxtu lu um un sixième nga ne moom léegi yow léegi sa un sixième yi nga fi wax man nga maa leeral affaire yi parce que fan la jóge ana fan la jóge xam nga alxuraan ku ci nekk daa am lum la jox uxtu shaqiqa moom la ne fa in kaanat waaxida falaha nisf bu dee benn sœur la fi bàyyi inimru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu la falaha nisfu ma tarak ukhtu li nga ne ma mais lu tax mu am ma ne la moom moom mooy la kële waxoon alquran waxoon ba léegi ne ñoom bu dee ñu bari lañ ah non ukhtu li li umm d'abord ukhtu li li tax mu am loolu mooy li alquran waxoon ne fa in fa in kaanu akthara min non mooy kenn la kenn la voilà kenn la moom bariwul mooy bi mu nee wa in kaana rajulun yurasu kalaalatan aw imra'atun wa lahu axun aw uxtun fa kulli waaxidin minhuma sudus bu dee nit dafa génn àddina te fii femme la génn àddina bàyyiwu fi looloo tax o ux o ah uxtuli umm fii loolu moo tax uxtuli umm fii mu am aaya bii wa tax sinon uxtuli umm nar woon am dane bu benn waaye génnee àddina nekk kalaala mooy bàyyiwu fi bàyyi te bàyyiwu fi doom mais am na nag sœur boo xam ne moo bokk ak moom yaay wala hu axun wala boog bu góor wala bu jigéen kooku fali uh, fali kulli wahidin minhum as-sudus kooku ku nekk ci ñoom ñaar bay am li nga xamante ne mooy sudus loolu moo tax moom nii moo am li nga xamante ne nii mooy sudus ah nga ma kon baax na léegi al uxtu li umm al uxtu ab al uxtu ab lan moo tax moom mu war a am sudus ma ne la ba léegi aaya yee ko leeral waaw ñu ne la xam nga moom lu tax mu am lool mooy axu axu shaqiqa axu uxtuhu shaqiqa mooy sœuram bi nga xam ne mooy sœur bi nekk ci kaw xam nga wax nañ la sànq moo tax ma naan la man nga ma ne ñoo bokk état bu ñu xoolee ci côté boobu que ne ñoom ay sœur lañ ndax seen baay côté baay moo am doole moom en fait bu fi sœur bi am baay nekkee sœur bi bokk ak ki dem nday ak baay bu fi nekkee kooku day puus sœur bi nga xamante ne nii bàyyi kese lañ bokk da koy yóbbu ci un sixième waaw da koy yóbbu ci un sixième loolu moo tax ñu am fii ci al uxtu li ab mu am lii waaw daf koy pousse mu dem ci un sixième lay dem moom dootul am la nga xam ne mënoon naa am nisf waaw comprendre nga moom li ko yóbbu ci ci ci ci un sixième mooy mooy beneen sœuram bi nga xam ne moo gën bokk ak madame Ami dem kookoo tax ah. Ah. nga ne ma léegi léegi yaay ji nag yaay ji lan moo tax yaay ji am un sixième ma ne la yaay ji alquran moo wax aaya onze fa in kaana lahu ixwatun fa li ummihi sudus ah? bu dee ki faatu wax naa la góor jigéen a fi yam an an an ar-rijaa an-nisaa'u shaqaa'iqu rijaali fil hukmi waaw mooy góor ñooy jigéen ñi góor ñi jigéen ñi ñooy sœur ger ñooy sœur germaine góor ñi ci wàllu àtte ñoo bokk ndaay baay ci wàllu àtte waaw suñu boroom dane fa in kaana lahu ixwatun fa li ummihi sudus bu dee ne faatu daf fee bàyyi ay ay ay ay frère wala ay sœur te fii bàyyi na fi ay sœur bàyyi na fi minimum koo xam ne moo bokk ak ndaw soo xam ne moom moo bokk nday ak baay bàyyi fi koo xam ne ñoom ñoo bokk bàyyi kon kay ak ki mu bokkal yaay ki mu bokkal yaay sax man nga ne nañ teg nee mais ki am na deux te deux mooy pluriel lay commencer ku ku ku ndaw si bokkal ndey ak koo xam ne baay la bokk kon nag ma ne la looloo tax moom un sixième lay am yaay ji léegi comprendre nga ni mu demee ma ne la waaw baax na baax na baax na léegi ma ne la mën naa jàll comprendre nga uxtu uxtu li ab li tax amut li tax mu dem ci un sixième mooy sëram sœur germaine wu ki dem ndax madame Aké moo ko gën a bokk ak moom loolu moo tax moom ci un sixième la jëm waaw voilà est-ce baax na léegi nga ne ma waaw kon ma ne la bu ñu reprendre suñu suñu suñu jadwal bi suñu tableau bi mooy kon am nañu lan dañu ne le mooy ñu ngi ci six jëm neuf madame aada fee bàyyi jëkkër mooy kon amoon nañu jëkkër la fi madame a bàyyi te amul doom moom madame a kon un demi yaay un sixième ah fa in kaanat fa in kaana lahu ixwa fali ummihi sudus un sixième ki nga xam ne mooy uxtu shaqiqa fa in kaanat ah in imru'un halaka laysa laha ibn wala laysa laha walad wala hu ukhtun falaha nisf ma tarak ah, kon mu am un demi uxtu ab mu am un sixième uxtu umm mu am un sixième ah uxtul umm waxoon naa la ko waaw mooy ki nga xam ne moom moom la ne eh, eh, eh, yurasu kalaala aw imraa wala wu axun aw uxtun fa li kulli wahidin minhuma sudus kon baax na léegi nag <laughs> nga ne ma léegi nag xam naa li ci tegu mooy liñ defoon sànq programme tabaa tamaasul tadaaxul tawaafuq tabaayun ma ne la waaw moom laay xaar ci yow de nga def ni nga defoon jaaral fa nga jaaroon rek ma ne aywa lool kay sawar naa ci léegi ma ne la defal ma ne la 6 am nga fi ñaata 6 ma ne am naa 3 6 1 am naa 3 6 ak ñaari 2 kon kay yu may éliminer ñi ngi fi moom ma ne la ah waaw maa ngi lay déglu nga ne ma damay commencer de comme que 2 2 ñaar lañu. un demi wu jëkkër ji ak un demi wu uxtu shaqiqa deux ak deux loolu tamaasul la ma ne la bu tamaasul amee lu ñu am ma ne damay rejeter benn bi garder benn ma ne garder deux kon ma ne la six am nga ñetti six six ak six ñooñu tamaasul am na lan ngay def ma ne damay rejeter benn six bi téye benn kon finalement leen na may dese mooy benn six sama fiy dese ak benn deux hein wala ñaari six boo rejeté benn deux bi dese benn deux ñaari six nga rejeté mooy ñett ah ma ne la waaw loolu lay mujj rek waaw léegi kon damay am kon six ak deux ma ne est-ce que six ak deux tamaasul am na est-ce que même bi la six ak deux ba ma dese est-ce que tamaasul am na nga ne ma tamaasul amul ndax six nga wax ak deux mooy yemuñu ma ne la est-ce que tadaaxul am na ma ne xaaral ma jël six mooy nombre bu mag bi diviser ko ak nombre bu ndaw bi xool lu may jox mu jox ma trois amul amul li nga xamante ne mooy kasra mooy amul virgule ma ne la inda tadaaxuli nooy def ma naxudu al adad al kabir damay jël kii bu mag bi daldi rejeté bu ndaw bi kon mooy lan 6 laay jël kon 6 mooy nekk sama bopp masala ma ne kon defal 6 ca léegi nag 6 bii déglul moom ngay tasaare moom ngay séddale ñi nga xam ne ñoo fi nekk ñépp waaw moom ngay séddale diggante jëkkër ji yaay ji sœur germaine bi sœur bi nga xam ne sœur paternelle la ak sœur bi nga xam ne sœur maternelle la mooy yaay lañ bokk ak sœur bi nga xam ne papa lañ bokk ak sœur bi nga xam ne ndey ak baay lañ bokk six bi nga leen di boole moom nga leen war a séddale ma ne la léegi commenceel zawju joxal ñi am deux deux ñi am xaaju alal yi nga xool muy jëkkër ji ak uxtu shaqiqa muy sœur germaine nday euh, sœur bi mbokkal nday ak baay nga ne waaw mën naa ko kon zawju ma jëkk koo jox trois mooy diviser parce que moitié wu six te ko moitié bi la suñu boroom wax kon ci bi laay jël ma ne kon bindal trois moitié wu six trois la nga bind trois ci kanamu zawju ma ne la uxtu shaqiqa it moitié lay am bindal trois ci kanam ma ne bind naa trois ma ne la trois plus trois nga ne ma six ma ne la mais affaire bi jeex na di ma ne la waaw kay awlu fii moo fii dugg mooy kenn du bàyyi affaire bi nii ne ñeneen ñi duñu am wala bon finalement bon tant pis comme li ñu waxoon Moodu Moodu ñàkk bopp ñu wala kii fii moom nogoy lay doon wala wala wala wala wala wala wala wala kii. Ajaa yooyu moo ñàkk ñoom day amut chance ndeysaan déedéet ndax uxtu shaqiqa yi ñooy des mooy sœur yi mu bokkal moo xam sœur germaine euh, non euh, ñaari sœur yi ak yaay ji mooy des yaay ak sœur bi mu bokkal baay ak sœur bi mu bokkal yaay ñetti ñooñ ñoo ñoo narul am. ñu ne la nag kenn du leen ne du ngeen am mooy li Seydina Omar radiyallahu anhu waxoon rek man de xaw ma nu may def ndax bu ma leen bu ma jiitalee kii jox kii lam yabqa du des lahu xaqun benn àqam dootu ci des kon nag ni ñuy def ñu ne la dañuy def awlu compaat ngay def dañuy yokk siis bi ma ne la xam nga nooy def pour nga xam ñaata laa ci yokk mooy yow un sixième bi yaay ji am ñaata lay ñaata lay lay représenter nga ne un moom ci six benn la kon kanamu yaay ji un laa fiy def nga ne ma waaw ma ne la bindal un ñi ci des ñépp un la parce que ñi ci des ñépp ku ci nekk un sixième nga am muy yaay euh, sœur bi mbokkal baay sœur bi mbokkal yaay naka noonu su ak yaay ji ci boppam ñoom ñépp un sixième lañ am kon ku nekk defal un ci kanamam nga ne def naa un ci ku nekk ci kanam ma ne nag plus seulement un yooyu ñaata la nga ne ma ñetti un la muy trois ma ne la trois boobu ngay yokk ci six bi ngir mu mag nga ne ma six sept huit neuf kon neuf ma ne la waaw kay mooy li ma la defaloon ne la bindal six nga def flèche def neuf mooy kon six bi fii awlu moo ko dugg mooy mbir mi dafa isdahamat hmm? fii isdiham dafa am mooy ne ñi nga xam ne ñoo war a donn asxa asxaabul furud dañoo xëj dañoo dañoo raj-rajloo ci li part bi ñu am muy six matewu leen ñu yokku ko ba neuf ngir mu mat leen kon neuf la exemple euh, awlu bu dem ba neuf a ngo na la jëlal beneen exemple bu mujj lan naa la waxoon mooy six ba ba ma la waxee defal flèche loo am ma ne flèche bi dix laa ci amoon mooy ci kanam dix laa ci bindoon ma ne la waaw kay mooy be mooy dernier bi xam nga waxoon naa la ñeent yoon lañ ko yokk six ñeent yoon lañ ko yokk mooy dañ ko yokk mu dem set yokk ko mu dem huit yokk ko mu dem neuf yokk ko mu dem dix dernière baa ngi mooy dix mane la exemple bi mooy zawju ma ne ma haa la waa bindal zawju mooy ba léegi madame A moo faatu nga ne la bàyyi bindal naa la zawjuk mooy lépp ma ne la defal deux te amul doom madame A voilà boo gisee misaal yi yépp jëkkër ji mooy ki faatu ndaw si du am du am doom voilà bu ko defee jëkkër joom day ñëw tebbi aas li gaa yi waaye yow daa tebbi lu bari waaw lu rëy alal ji la xaaj dëgg ci digg bi mu doo mu jël benn kon defal un ci kanamam ci kanamu zawju wala lépp wala jëkkër nga ne ma waaw léegi bàyyi na fi yaay tamit yaay wax nañ ko sànq ah nga ne ma ma ne la ah waaye nag man managuma bind dara de ma ne lu tax managoo bind dara ma ne ah ba parce que yaay li muy am day changer yaay day am un tiers yaay day am un sixième te loolu lépp ça dépend comme que nag ça dépend man xamaguma ci lan la dépendre lii ngay wax jëkkër kese nga ma wax te ab bàyyiwoo fi doom man loolu mën na ko ma cee base man très bien très bien très bien très léegi kon ma ne la jëkkër la fi bàyyi léegi ma wax la lépp yaay ñaari oxtu shaqiqa xam nga bi ñu jógee sànk benn oxtu shaqiqa fii nag deux la ñaari sœur germaine ñaari ñi nga xamante ni mooy ay ñoo xam ne ñoo bokk ndey ak baay ay jigéen yoo xam ne ñoom madame a ñoo bokk ndey ak baay ñaar la ci bàyyi la ay wa ak mu bàyyi fi deux oxtu ab li ab ak deux yoo xam ne ñoo bokk bàyyi waaye mu bàyyi fi tamit deux yoo xam ne ñoo bokk yaay nga ne moom ma wëy yow nag affaire bi gaa yi bari nañ de non lii moom gaa ñoo yow ñii dañoo bari ah ma ne la ah <laughs> noonu la lii ngay fekk nii yii ñii ñu lay wax nii mooy yii ay cas pratique la nii la affaire yi mooy man ngaa dal ci yii léegi nag nga ne ma mais bon léegi c'est bon euh, léegi mooy euh, mooy man waxaatal ma ne jëkkër la fi bàyyi yaay ñaari sœur germaine ñaari ñoo xam ne rakk wala mag yu jigéen yoo xam ne ñoo bokk ndey ak baay ak ñaari sœur yoo xam ne ñoo baay kese lañ bokk ak ñaari sœur yoo xam ne yaay kese lañ bokk lii moo fi am nga ma waaw kon baax na j'ai compris léegi aywa ma ne la léegi nag yow yaa ci des départageel ma miraas mi ni ko alquran waxe nga ne ma zawju walakum nisfu ma taraka azwajukum aya 12 in lam yakun lahunna walad bu dee amuñu doom kon un demi ma ne la kon bindal un demi ummu ma ne la umm nag lu muy jël nga ne ma umm moom un sixième ma ne la lu tax ndax fa in kaana lahu ixwatun fa li ummihi sudus bu dee ne dafa am ay sœur yu bari yu mu fi bàyyi ay mbokk ay frère wala ay sœur ki faatu yaayam te mooy deux lay commencé jëm kaw yaay ji day toxoo ci sulus ci un tiers dem ci un sixième kon nag un sixième lay am na la très bien très bien ma ne la doo uxta uxtaani uxtayni shaqiqatayni lu ñuy am ma ne la lool fin wu saar baa ko wax waaw suuratu nisaa bi fa in kaanat isnatayni falahuma thuluthaani mimma tarak kon deux tiers lay am ma ne la très bien très bien bindal ma deux tiers ci kanam ma ne la léegi deux uxtu ab li ab ñaari sœurs yi mbokkal baay nag eh, pièce <laughs> oh cag naa nag cag naa nga ne looy cag nga ne ma non bii moom manuma koo lijjën man a déet waay mais gisoon nañ xaj bu yi xaj bu xirmaan yi mais kii nii dina am wala du am mooy ñaari sœur yi mu bokkal baay est-ce dinañu am est-ce dinañu am ah, bon loolu nag fàtte naa ko wax dëgg yàlla moom maa ngi doon déroulé fu man kaabu mel nii nag même sànq bi nga koy wax man bàyyi ma ci xel mais non bii nag moom xaw ma ko quoi naa la bàyyi rek reprend la parole bu ko defee man daal après ça yi man je suis quoi là je suis à partir de là moom je ne conduis plus prend reprend le volant moi je suis derrière je contemple le paysage <laughs> ma ne la très bien mais contempler le paysage bi xool mais bul xool paysage bi rek xoolal difficulté biñ nar a dugg nii ak guta lañ nar a dugg nga foog ni may contourner guta gi ngay seet bu ko defee yow bu beneen yoonee boo ñëwee tiim guta gi nga xam ni ngay def guta mooy piège ah <laughs> nga fexe nooy contourner guta gi ba doo ci tombe nga ne waaw kay kon xaaral kon ma toog ci kanam di la xool nekk sa co-chauffeur ma ne la nekk ko nekkal sama wet aywa léegi kon kan kan moo ci des nga ne ma deux mooy deux sœurs yi kii moom moom moom moom deux yoo xam ne yaay kese lañ bokk non papa kese lañ bokk ma la en fait bul bul bul bul sànn bul bul jaaxle mooy ñii duñu am dara nga ne ma awe ah ma ne la si ma xam nga la moo tax duñu am ndax bokk na ci li nga xam ne deux sœurs ñaari jigéen yoo xam ne ñoo ki faatu ñoo bokk bàyyi kese ñoom li leen di xañ même bu dee kenn kese la kenn kese kenn kese ci ñoom ah bés kenn kese ci ñoom bu dee dafa am deux uxtu shaqiqa xam nga waxoon nañ la uxtu shaqiqa bu dee dafa nekk asaba bu doon uxtu shaqiqa mooy kim bokkal bu doon ñoom ñii seen frère mooy freeru u madame A bu góor mooy frère góor lay doon boo xam ne moom ak madame A ñoo bokk nday ak comme ni ko sëram yële bokkee nday ak bu boobaa kii du am al axuli al uxtu uxtuli ab du am loolu benn kaa la mais beneen kaa am na beneen kaa kaa yu bari la mais ñun dañ li ñuy soxal lañu wax quoi euh, parce que bu fi doom newee ñoom de façon ñii ñépp du ñu am moom doom bu fi madame A amoon doom ñii ñépp dañ leen di waaw waaye am na leneen loo xam ne day tax du am mooy al axu bu fu ne woon al abul al li ab du am waaw bu doon góor la bu doon palaasu deux jigéen ñële te loolu bañ la koy wax ñu ngi la doon wax naan la mu ngi mel ni comme bu fi benn mais loolu côté doom lañ la doon wax mais même logique bi mooy dox fii mooy comme si comme que li zakati mislu hazil unsayayn góor day am équivalent wu ñaari paar wu benn jigéen mooy ne bu doon axu shaqiq dafi ne madame A dafi bàyyi frère boo xam ne ñoo bokk ndey bàyyi euh, ki mu bokkal sœur bi mu bokkal bàyyi kese du am dara léegi nag bi nga xam ne bàyyi wu fi ko mais bàyyi na fi ñaari sœur yu mu bokkal ndey ak dañuy mel ni dañuy taxaw place al axu shaqiq moo tax dañuy xañ day mel ni dañuy taxaw place frère bi nga xam ne ñoo ki faatu ñoo bokk ndey ak moo tax dañuy xañ dañuy xañ miraas ki nga xamante ne mooy sœur bi ma ndaw si mu bokkal baay kese moo tax kooku du am moo xam kenn la moo xam ñaaral lu am waaw loolu benn affaire la waaye loolu mooy bu dee asaba sœur bi dafa am da da da germaine bi dafa am potence mais ma ne mooy li ma wax nii deux sœurs boo amee minimum deux sœurs germaines sœur bi nekk baay du am sœur bi mu bokkal baay kese du am waaw voilà ba mu des ci kaa boo xam ne moom axuli ab dafee ne mooy moom mii axuli mooy uxtuli ab li tax fii amul mooy ñoom ñaar lañ ñaar ñoom ñaar kon wax nañ la lu tax mais bu doon nag dafa amoon frère boo xam ne frère madame A mi dem la mais baay kese lañ bokk comme ndaw si ñaari jigéen ñi niñ bokkee baay boobaa da ko leen di tansib da leen di tansib waaw waaw da koy tansib bil xayri ndax bu boobaa moom moo koy tansib bu ko bosee boobu moom dina am mais fii nag loolu dafay amut mooy ñaari sœur germaine ñoo fi nekk sœur bi mu bokkal baay baay kese du am kon kooku du am ma ne la kon lu may def mën na def fa rouge bu la neexee nga nga def fa croix bu rouge nga baare ni kii du am ñaar ñii duñu am sëriñ bokkal baay ma ne la est-ce comprendre nga bi nga ne waaw waaw ban baax na moom baax na waaw léegi moom yaakaar naa ne bu mu mbëkkante waatee ci suñu voyage bu sori bii ñu nekk ci ci la route des faraid de ilmul faraid ay suñu voyage bi say lañuy terminer bu ma amatee bu ma boo ma joxaatee volant bi bu ma dajee bu mel nii moom naa ci mën a génn ma ne la ma la waa léegi yow man naa la joxaat volant bi mooy deux uxtu lu imm moom est-ce que dinañ amam déet est-ce que ñaari uxtu li umm dinañ amam déet bon parce que la logique me dit ma ne ko bu fi wax la logique kese de <laughs> jàppal règle ma la waxoon que bu dee sœur bi mu bokkal baay te moo ëpp doole amut mais kon sœur bii du am ma ne la est-ce que t'en es yow ci li nga wax nga ne ma ne mais du am kay parce que côté góo côté baay moo ëpp doole côté yaay mu nag tombe nga nag ci pied ku guta gi nag tombe nga ci guta gi nga ne ma déet waay laatu yu ma fee nag chamboulé nga mu bu baax lu tax kii di am kee du am moom ki mbokkal baay madame ak sœur bi mbokkal baay manula am sœur bi mbokkal yaay di am man la non sœur bi mbokkal bàyyi moom wax naa lu tax parce que dafa daay yeneen ñaari sœur yu bokkal yaay nday ak baay te ñooñu ñoo ñoom ñoo yiir kële ñoo xaj bu kële ñoo xaj bu xirmaan ñaari sœur yi bokkal baay kese ma ne boobu c'est bon mais léegi kii lan moo tax muy am moom ma ndax kii moom alxuraan a ko wax moo tax waaw ma ah loolu xanaa eh, ñeenteelu aaya la ci aw ayatul mawaaris ma ne la fan la nekk ñeenteelu yow ayatul mawaaris ñaa ngi la ne ñetti aaya kese la yiy wax ci ci ci séddale ji laa bëgg a wax séddale mawaaris yi mais loolu ma ne la ñetti aaya kese la onze bi douze bi ak aaya cent soixante-seize nga ñëw naan ma ay xanaa ñeenteelu aaya daal c'est que man affaire bi ma ne la xaaral reprendre fan la doon wax axuli umm ak ak ak ak uxtuli umm. ma ne la mooy aaya douze la la aaya bi wax bul jël ca kaw de wala comme ni sumaataraka doonoon waxal fi mu concerné woon ma ne wa in kaana rajulun yurathu kalaalatan aw imraa walahu axun aw uxtun fa likulli waaxidin minhuma sudus fa in kaanuu akthara min daalika fa hum shurakaa'u fi thuluth ma ne la waa affaire baa tekki waxal ci wolof ma ne la xoolal da ne wa in kaana bu dee na daa am benn waay boo xam ne yuuratu moom lañuy doon kalaala bàyyiwu fi bàyyiwu fi doom kooku nag mooy rajul awim ra walla muy góor moom lañuy doon kon góor jigéen a ci yam kon suñu kaabalam aaw dugg na walla hoo waaye nag moom bi mu faatoo bàyyi na fi axun frère waaye frère bii wax nañ la ne boroom xam-xam yi ijmaa la këne frère bii muy wax mooy frère li umm mooy koo xam ne frère maternel la moom moom ñoom ñoo bokk yaay lañu bokk aw uxtun wala mu bàyyi fi sœur muy sœur boo xam ne sœur maternelle la mooy sœur li umm muy uxtali umm kookale mooy suwaakum fi mën a bàyyi fali kulli waahidin minhuma sudus bu dee kenn lañu ku nekk ci ñoom ñaar day am li nga xam ne mooy un fa in bu dee ne ndeem dañoo nekk ak saramin daalika ëpp lii nag mooy ëpp nañ bu dee dañoo ëpp li nga xamante ni mooy kenn fa hum kon ñoom ñoo ñëlee shurakaa'u fi sulus ñooy bokk un tiers ma la ñii deux waxtu li ummu na kon dañuy am deux tiers yow fii bu fi xool ndax axu shaqiiq ñoo ñëpp mënuñu ko ñu uxtu shaqiiq yi mënuñu koo ta'siib ko koo kiiam mënuñu koo yiir de mënuñu koo yiir non xam nga uxtuli umm ki ko mën a yiir mooy bu dee ne ki faatu daf fee bàyyi doom comme madame avi bu fi bàyyi woon doom ju góor wala doom ju jigéen wala doom joo xam ne doom ju góor joo xam ne wala doom ju jigéen joo xamante ne ne doom ju góor a ko jur mooy sët voilà bu doon boobu moo xam doom ju góor wala doom ju jigéen joo xam ne doom ju góor a ko jur bu boobaa wala bàyyi ki bàyyi ki faatu bu fi nekkoon bu doon seen baay dafay nekk moom du am waaw wala maam si ñii rekk ko mën a temps si mais kantaa ay frères yeeg ñoom ñoom duñ ko yiira suñu borom li mu wax dafa leer wa in kaana rajulun yuurasu kalaala mooy ukhtu shaqiqa ak yooyu ñoom ñoom la leen wax wax na leen ca fële fa ñuy amee bu ñu ëppee lool falahuma sulusaani mimma tarak mu ñoo moom deux tiers comme ni ñu leen ko joxe fii mais kii uxtu li ummi <laughs> mooy wa in kaana rajulun yurasu kalaala aw imra'a wa lahu axun aw uxtun fali kulli waahidin minhuma sudus comme que fii duñ kenn dëgg lañu suñu boroom nee nañu fa in kaanu akthara min dhalika fa hum shurakaa'u fi thuluth bu ñu ëppee lool ñoom ñooy bokk li nga xam ne mooy un tiers man la kon bindal ma un tiers ci seen kanam waaw ndax saaxibu fard la uxtuli abu ma nga doon wax mooy moom manoon naa euh, euh, donn ñaari sœur yëlee manoon wala kenn ci ñoom manoon na donn bi tansib bu doon ne seen frère daf fee mais amuñu fi frère buñ bokkal baay kon ñoom du ñu am alors que kii fard la mooy da ngay génnew ñi suñu boroom ne jox leen lii ba pare nga teg leen waaw loolu la loolu kese la waaw kon baax na waaw aaya bi de loolu la wax man xaw ma lu tax mu passé ma suuba ma barbre te yëguma ko ma ne la waaw garaawul dindal un tiers ah ñun de suñu affaire bi dañ cee yàgg sax man de si compat gi jëm diis cay wejle ma ndax ñu ngir tic bi bii di ñëw ñu gis euh, euh, compatu douze bi ak vingt-quatre bi nan la fay def ma ne la xoola kon zawju lañ defoon lépp un demi mooy xaaj umm un sixième yaay maman mère ndey un sixième ñaari uxtu shaqiqa yi deux tiers deux uxtu li ab ñoom du am dara deux uxtu li umm ñoom un tiers la ñuy am ma ne la léegi nag jàllal ci programme bi ñoomin tamaasula ki tabaadula ki ta tawaafuqa ki a tawaafuq ak lan ak tabaayun nga ne ma waaw kay xaaral ma xool yan ñoo fi niroo am naa un tiers ak am naa deux tiers ak un ma ne la kon nooy def tamaasul am ma ne waaw ñu bokk même chiffre bi la ma ne la inda tamaasul ma ne aktafi bil adadil bi bi bi bil waaxid wa ulghil aaxir al aaxar damay téye benn chiffre muy 3 bi rejeté beneen 3 bi kon jàpp naa 3 léegi mu ne sama kon 3 ak 6 ak ma ne la entre kii 6 ak 2 lan moo fa xew. est-ce que tamaasul am na bàyyil 3 bi foofu nga nekk ci 6 ak 2 est-ce que 6 ak 2 am na tamaasul ma ne tamaasul amul ndax du même chiffre bi est-ce que tadaaxul am na ma ne xaaral bu ma jëlee 6 diviser ko 6 diviser par 2 ana lan la maa jox waaye 3 kon ñoom tadaaxul am nañu ndax jox na ma résultat boo xam ne amul virgule ma ne la inda tadaaxuli nooy def ma ne inda tadaaxuli boobu damay jël chiffre bu mag bi laay jàpp daal di. rejeté bi nga xamante ne nii mooy bu ndaw bi mooy loolu mooy tadaaxul ma ne la waaw kay kon 6 nga fi am kon 6 ak 3 wala dese rejeté nga 2 léegi ma ne la entre 6 ak 6 ak 3 lan moo fa xew nga ne ma 6 ak 3 de du tamaasul amut waaw tamaasul moom amul ma ne la léegi lan moo am ma ne la tadaaxul am na ma ne xaaral. Euh, tadaaxul est-ce que am na fii tadaaxul est que am na euh, tadaaxul est-ce que am na six divisé ma ne la non tadaaxul ni nga koy def mooy chiffre bu mag bi ngay diviser ak chiffre bu ndaw bi muy six divisé par trois lu la jox ma ne deux ma ne ah kon baax na ma ne la onda tadaaxul ma ne la moom ngeen moom laa waxoon sànq mooy damay rejeter suivre bu ndaw bi jàpp bu mag bi ma ne la bu mag bu ndaw bi mooy lan ma ne 3 ma ne bu mag bi mooy lan 6 ma ne kon 6 nga téye ma ne waaw loolu la ma règle ma xam ne kon nekk suñu bopp masala nga teg ko ca kaw 6 ma ne la léegi jëlal jëkkër nga jox ko xaaju 6 muy 3 ndax loolu la suñu borom wax ni su lay am nga bind 3 ci kanamam ma ne la léegi umm moo ci tegu yaay yaay un ci six ñaata un lay doon kon nga bindal ko un kon ñaataa ngoog boo jëlee li nga jox jëkkër ak li nga jox yaay quatre dem na mu des deux wala dese ñaari uxtu shaqi euh, shaqiqatayn yi ñoom loo leen di jox deux tiers ma ne la deux tiers u ñaata la ma ne la bool de quatre la gisoon nañ ko cinq mooy six mooy ñetti 3 ñetti 2 la 2 plus 2 égale 4 plus 2 égale 6 2 tiers yi kon 4 la de plus de 4 kon 4 la war am ma ne la bindal 4 ci kanamu uxtu shaqiqa ñaari uxtu shaqiqa yi ñaar yi nga ne ma bind naa ci ma ne la léegi 2 uxtu li ab yi wax nañ la du am dara fa nga defoon rouge léegi bind nga 4 ma ne la waaw ma ne la léegi bi nga jëlee 3 3 plus 1 égale 4 plus 4 yi nga jox kii muy lan muy 8 kon xam nga ëpp na 6 bi nga ne moo waa ëpp na 8 bi kay loolu koy ëpp na ko ma ne la léegi deux uxtuli deux uxtuli umm yi nag moom un tiers la ma la un tiers u 6 nga ne ma 2 nga ne ma kon bin bin mën a bindal 2 ci kanam ma ne la léegi plusal li nga joxe lépp li nga séddale ma ne la waaw commencer ci jëkkër ba ji deux uxtuli umm nga ne bind naa 3. 4 mooy 3 bi ma jox jëkkër gi benn bi ma jox yaay ji muy 4 4 yi ma jox ñaari uxtu shaqiqa yi muy 4 muy 4 plus 4 égale 8 plus 2 yi ma jox ñu mujj muy ñaari uxtu li umm yi muy muy 10 kon am ngaa 10 kon kon mooy kon man dinaa fexe ngir dem 10 parce que bu matul 10 li may séddale du baax ma ne la kon 6. six ngay jël li ci yokk ba mooy dem ba dix kon six moo tax ma defaroon la six flèche bi nga def diis pour ñeneen ñi am pour mu mat ñépp il faut lool am waaw parce que yow xoolal gis nga bi nga joxee kii jëkkër ji trois yaay ji benn uxtu li umm nga jox ko deux trois plus un égale quatre plus yu mujj yi nga jox ñi am un tiers mu nekk lan six six jeex na kon ñaari uxtu shaqiqa moo des kaata ci manki kon 6 bi ngay yokk 4 mu nekk 10 kon 10 mooy nekk bopp masala bi dañuy toxu jóge ci 6 mu nekk diis léegi 10 yooyu nag ngay ñëw comme que diis mooy nekk bopp masala bi léegi waaw 4 yi manki woon nga jël ko jox ko ñaari uxtu shaqiqa affaire bi jeex loolu mooy awlu gi laal 6 noonu lañ koy compaate muy jóge di ko yokk mu jóge 6 mu jóge 6 dem 7 jóge sept dem huit jóge six dem euh, jóge six dem sept nañ recommence jóge six dem sept wala jóge six dem huit wala jóge six dem neuf wala jóge six dem dix lii mooy aw lu ñeenti yoon la lañ ko mën a compaat du ko dépasser fii la yem nombre chiffre six sudus muy euh, six bi fii la mën a yem yokk bi ci dix la yem quatre fois lañ ko yokk sept huit neuf dix jeex na léegi bii di ñëw insha allah nag ñu dugg ci douze bi mooy deux ñu dese xam nga ñett lañu waxoon ñoom salaasatun qad ta'ulu salaasatun minhunna qad ta'ulu kon gis nañ six bi bii di ñëw ñu gis douze bi ak vingt-quatre insha allahu taala kon ba léegi ñu ngi ci ahkaamul faraa'id ahkaamul mawaariis hmm? kon bii di ñëw ñu ngi ci al-awlu ba léegi bii di ñëw kon ñu àggale ba léegi ñu ngi ci calcul yi